xeexkat yi ci ñoom ak ñi nga xamante ne ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jéggal keroog ah, comme ñoom Rifaa ibn Samawal waaye gisoon nañ az-Zubayr ibn Bata waaye moom dafa préféré woon an yamuuta alal kufri mu dee ci kéefér ndax dane woon araada an yalqal ahibba daa bëggoona dabi ñi nga xam ne dem ànd ñi nga xamante ne ñooy soppeem yi di Huyay ibn Akhtab al-Khabiith wa Ka'b ibn Asad sayyidul qawm ak ñu mel ni ñoom ñoom Azzaal ibn Samaw al muy ñooñule mu ñaanoon kon Thabit ibn Qays Seydina Thabit ibn Qays ibn Shammas mu daldi koy ray boole ko ci ñooñule gis nañ ci lañ ko faate woon moom di abu abdirahman az-zubayr ibn baata al-quradi al-yahuudi ma yastaxiqu keroog nag ci ñooñu ñu doon faat kon góor ñooñule benn jigéen rekk lañ ci boole lañ faat keroog ci waa banu qurayza te ndaw soosu li tax ñu rey ko mooy dafa reyoon benn kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum comme ni ko imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aleyhi daldi nettalee ah ñu daldi koy rey ci loolu ndax loolu waaye siinoo amul kenn ci jigéen ñi ak gone yi ku ñu laal léegi nan lañ doon xame ni nit majeur na ci ñoom ta ñu xam ne kooku kon mu ñoom ñooy xarekat yi moom la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abihi di nettali ci xadis boo xamante ne xadis bu wér la ñëw na ci yoon yu baree bari imaam abu daawud as-sijistaani daal koy solo asxaabu sunan ci gàttal al arbaa solo nañ ko muy imaam waa ahlu sunan imaam abu daawud imaam at-tirmidi imaam an ak imaam ibn maaja ñoom ñépp daal nañuy solo xadiis yooyu na ko noon imaam ad-daarimi ak seen sëriñ wala seen sëriñu sëriñ di imaam ahmad ibn hanbal soloo na ko ci musnadam na ko noon imaam alxumaydi soloo na ko ci musnadam moom it a muy xadis boo xamante ne nii a bu wér la am na yoo xam ne nag baat yi day am ay wuute waaye na ko noon mu ngi ci as-sunanul kubra muy xadiis bu wér imaam ibn isxaaq bu dee riwaayaam mu ne wa xaddatani shu'batu bnu lxajjaaj an abdilmalik bn umayr an atiyata alquradi annahu qaal imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abihi mu ne wa xaddatani te nettali na ma Shu'batu bnul Xajjaaj di seydinaa Shu'ba di doomi ku ñuy wax alxajjaaj amirul mu'miniina fil xadiis laa moo doon Shu'ba kawtéef di miraakulu jamono moom mii Shu'ba ibn al-Hajjaj moo ne woon masuma bind lu lu weex lu ñuul ci kaw lu weex te nit masu la wax manaan ko répéteel mooy booy wax ma mokkal li nga wax yépp même bu dee dix heures de taxaw di wax ma lay déglu loo wax capté naa ko te boo ma waxaatoon ma sottil la li nga doon wax virgule duma ko ci dindi ma tegalaat lépp moo rawoonub kaset loo moom seydina Shu'ba ibn al nekkoon jiitu jullit ñi ci xam-xamu xadiis titre bu rëy la boo xam ne ñu ko am bariwul ci wàllu xadiis amirul mu'minin Shu'ba ibn al-Hajjaj bokkoon ci mook imaam Malik ak ñooñu ay contemporain lañu xamante woon nañu sax ndax mu ngi nettali moom Shu'ba naan avam benn xadis boo xamante ni da koo mës a dégg te moom ba Irak la dëkkoon léegi nag mu ne moom xadis bi foog mu xool diw mi ko nettali muy wëri càllale googu di waaja ko nettali moom la doon seeti nee na fekk muy période aj mu daldi dem waaye nag kooku Medina la dëkk mu ne xaaral kon naa dem ci ajj amaana mu aj si moom Shu'bat ibn al-Hajjaj mu ne ma daldi dem foo fële bi ma demee ma daje fa ak Malik ibn Anas di imaam Malik ibn Anas boroom ngir mi ma ne ko ana diw moom ñëwul ci ajji tey imaam Malik na ko déedéet ñëwul de mu nga Medina nee na ma daldi takk dem Medina waaw ngir def investigation ci ci hadith allahu akbar ci ñi nga xam ne ne ci ci ci càllale gi benn nit tax mu jóge Irak ba Makka période aj aj taxu ko woon a jóg imaam Maalik ne ko ñëwul mu takkaat ci bagage utali Medina uti seeti sëriñ ba allahu akbar moo tax ñii lii ñuy wax ci ñoom ak xam-xam bi ñu yoroon du loo xam ne dañ naan dafa guléet walla ndax dañoo sonn ngir am ko te xam-xam lool la de ku la ne digu dañ koo sol nee ko seetaatal li ngay wax mas ngaa gis ku taxaw ne man dañu maa sol te muy ku ñu xame xam-xam laa wax waxuma kuy waxantu bu amee indil leen ma ma gis te kenn du ma nettali maa koy laajal sama bopp waa jooju wax leen ma turam te ñu teste ndax xam na daraam xamul dara kon kooku mooy Shu'batu ibn al-Hajjaj ah nekkoon tamit xarit ci Seydina Sufyan ibn Sa'id al-Thawri mokkal ci xadiis loo xamante ne ni moom Seydina ba ànd ko rigueur boo xam ne moo tax moom imaam Shu'ba boroom xam-xamu xadiis yi raxmatullaahi alayhim naan xadiis bu Shu'ba ne càllale xadiis boo gis loolu jàpp ko règle la xadiis boo mën di gis chaîne bi nga gis ci Shu'ba ibn al-Hajjaj mii avant moom nga xool mu dëgër mooy avant muy agsi ci moom mu dëgër li ci kaw moom jarula wax doon na jàpp ay sëriñam benn xadiis nga nettali ko mu toogaat ba lu yàgg laajaat la ko nga waxaat mu toogaat laajaat la ko pour xool ndax yow xadiis bi téye nga ko bu baax ndax moom mën na koo nettaleem déet waaw rigueur ci xam-xam moom seydina Shu'ba ibn al-Hajjaj rahmatullah moom moomu nag ay ngëneelam ak kiiwam ci xam-xam lool rekk def na ay jataayi jataay ak ay jaar-jaaram moom moomu nag moo nettali mooy sëriñu imaam ibn Isxaaq ci xadiis bii nii takat ay contemporain lañu woon mooy mook imaam ibn isxaaq ñoo doon dundandoo te seeni magante bariwul woon waaye teewul imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi ne bii moom seydina Shu'ba moo ma ko nettali wa xaddatani Shu'ba ibn al-Hajjaaj mu ne nettali na ma man imaam ibn isxaaq sama sëriñ di Shu'ba di doomi alxajaaj an abdilmalik ibn umayrin mu jële moom seydina Shu'ba ci abdilmalik ibn umayr an Atiyya al-Quradi mu jële ci say moom Abdul Malik jële ci Atiyya al-Quradi te kojoo woon ci waa Banu Qurayza annahu qaala mu ne pour wax ñu nan lañ doon xame diw majeur naam déet mu ne kaana rasuulullah sallallahu alayhi wasallama qad amara an yuqtala min bani Quraydata kullu man ambata minhum wa kuntu ghulaman fa wajaduni lam unbat fa xallu sabili mu ne moom seydina atiya alquradi radiyallahu anhu ndax mujj na tuub bokkoon ci waa banu qurayza ñi ñuy toroxal fan yi nii mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa digle woon ñu rey ci waa banu Qurayza képp koo xamante ne nii am bata minhum mooy képp koo xamante ne nii sax na karawu naq wala ak karawu naq dañ koy kooku mooy majeur na ci xeexkat yi la doon bokk kon ñu boole leen ci ñi nga xam ne ñoom la Seydina Saad wax ne li ma àtte ci ñoom comme que ñoom ak yéen ñépp d'accord ngeen ndax dafa am ci beneen riwaaye boo xam ne imaam Ibn Hisham daal dina koy tudd ne waa Banu Qurayza ci boppam ñoo ne woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ñun dañoo bëgg nga ki ñuy àtte ci ñun ki nga xam ne moo ñuy àtte ñun dinañ nangu wàcc ci sa àtte mais ci àtte koo xamante ne nii ci waa Aws lay bokk ñoom ñu ne mu ne leen kan ñu ne ko ki nga xam ne mooy euh, Sa'd ibn Mu'adh léegi nag kon àtte bi boo noonu lañ doon xamee ne ñii majeur nañu mu ne man Atiya wa kuntu man man nag ab jeune laa woon ñu xool gis ne man moom awma karawu naq fa xallu yi ñu daldi may bàyyi ma dem mujj gi mujj na tuub moom seydina atiya al quradi radiyallahu taala anhu ardaa kon noonu lañ doon xame ana ñenn di moom jaruñoo ay mag lañu mais ñi nga xam ne lënt lënt da doon am noonu lañu leen doon xàmmeewu ci seeni at ndax majeur nañu walla déet léegi nag am na benn laaj boo xamante ne nii euh, gis naa ne après dama ko fàtte woon mooy boo fàttale ko waxoon nañ keroog bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam newoon saxaaba yi ñu jiitu ko dem banu Qurayza ak lam leen waxoon laa yusalliyanna ahadukum al-asra illaa bi bani Qurayza bu kenn ci yéen daldi julli li nga xamante ne mooy tàkkusaan lu dul fa banu Qurayza gisoon nañ ne boobu bañ demee ak la xew ñiy julli ñiy julliwuñ ba ñuy jeexal jataay boobu dañ ne woon ci jataay bii di ñëw nag dinañu waa léegi yonent mi aleyhi salaatu salaam nan la génne ak nan la àggee ba mu rombee Dihya ba mu rombee nit ñi laaj leen ñu ne ko marra binaa Dihya ibn Xalifa ala baghlatin baydaa laha qit alayha qit'atu dibaaj bam rombee ñoon ñu ne ko mu ne leen ndax romb kenn romb leen ñu ne Dihya na Xalifa moo ñu romb bañ jeexalee boobu waxoon nañ ci jataay bii di ñëw nañ gis nan la yonent bi alayhi salaatu salaam àgge waa Banu Qurayza ak ba mu demee saxaabaan yi nga xam ne ñii dañoo julli ñuy julliwuñ lan la leen wax xam nga loolu lañ ko waxoon mais dañu fàtte bañ ñëwee lan lañ ko wax ak moom lan la leen tontu loolu comme ni noon ci riwaay yooyu ñu waxoon waxoon nañ la riwaay mu ngi ci saxiixayni këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu agsee ñu wax ko lool ñii julli woon nañu ca waxtu wa tàkkusaan ñii julliwuñu après bien après ba mu guddee leen julli riwaaya bi teg ci walam yu'annif ahadan minhum te ŋàññul kenn ñagasalul kàddu ci kenn ne ko lan moo tax yow nga def lii neewul ñi julli yéen xanaa déggu ngeen woon li ma leen wax laa yusalliyanna ahadakum ahadukum al-asra illaa bi bani qurayza bu kenn ci yéen julli tàkkusaan lu dul bani qurayza lu tax ngeen julli waxu ko kenn waxu leen lool waaye tamit waxul ñi julliwul ne mais yéen loolu waroon ngeen a comprendre ne ngeen gaaw laa ci jublu inna salaata mos kaana alal kaanat kitaaban mawquuta julli jot ngeen xoole bi ñaan naan loolu yéen a waroon waxul kenn loolu bal jamaahum wa ghaza maahum bani qurayza li am ba des ngàññu ci kenn neewul kenn li nga def ku nii waaye dalee na dajale ñoom ñépp ci benn armée xareet ñoom ñi nga xamante ne ba ñu assiégé ñi nga xam ne ñooy Banu Qurayza waaw léegi loolu benn mi kiile woon bu ñu fàtte woon mu war a dugg fële ngir ñu xam kon ñoom ni leen yonent mi alayhi salaam ni nga xam ne noonu la doxale ak ñoom bañ ko ko waxee ba mu yégee ne ñii julli nañ ñii julli wuñ léegi nag tey ñu war a àggale fi nga xamante ne nii moom lañu yemoon ah muy ginnaaw bi nga xam ne ci lañu rey ñi nga xam ne ñooy xarekat yi ci ñoom léegi beneen àtte bi bi seydinaa Sa'd ibn Mu'adh waxoon moo ci des mooy wa ba daraari wa nisaa jigéen ñeeg njegemaar yeeg ñooñu ñu jàpp leen def leen ay jaam léegi nan lañ ak seen alal yi nga xam ne jël nañ leen wa an tuqsamal amwaal wa an tuqsamal amwaal te tamit ñu daldi ginnaaw buñ leen reyee jël seeni alal partage ko jullit ñi jàpp jaam ñi nga xam ne mooy seen jege maari seen jigéen ñi imaam ibn isxaaq atte yooyu ci des moom lay nettali nii mu ne summa inna rasuulallah sallallahu alayhi wasallama qassama amwaala bani qurayda wa nisaa'ahum wa abnaa'ahum ala almuslimiin ba'dama axraja alxumus mu ne ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu daldi doxal wëyal li nga xam ne ba léegi continuer di wëyal àtte bi seydina Sa'd ibn Mu'aaz radiyallahu anhu daldi woon joxe mu daldi séddale alal waa Banu Qurayza yi ak seen jigéen ñi ak seen doom yi ci jullit ñi ginnaaw bi nga xam ne ci la génne li nga xam ne mooy alxumus loolu duñ ci taxaw duñ ci ñëwaat gisoon nañ ko ca ghazwatu badrin mu ne wa qassama lil farisi thalathata ashum mu ne li nga xamante ne nii mooy ku yoroon fas ci xare boobu ñetti paar ngay am lil farasi ñeel fas wi sahmaani ñaari paar wali farisihi sahmun ki ko doon dawal ki ko waroon benn paar lay am yeneen ñaari fas wee ko moom loo lii de wuute nag li nga xam ne moom lañu xam ñetti paar pour koo xam ne bi ngay génn fas nga yor ñaari paar yi fas wee ko moom yow benn nga am yow nit ki fas wi am ñaar ndax suñu boroom même ci ñun yi nga xam ne moom lañuy def li ma déggoon Oustaz Sall doon wax ne gaa yi dangay gis gaa yi dañuy bay ba son sonal takk fas yi utilise leen ñuy bay di daw di leen yóbbu ci tool yi waaye bés bu récolte bi jotee gaa yi daldi jël gerte gi bu dee gerte lañu ñu daldi góob gerte gi non daal di gerte gi góob góob góob lañ koy euh, dugub déqi gerte gi jël gerte gi jaay jël ngooñ mi jaay fas wi nag ana paaram moom ñu dàq ko ci àll bi na ko demal fori bàyyi ko muy fortaati te suñu boroom waxul loon lool mataan lakum wali anamikum ne ne woon xéewal yi yépp dama leen ko defal ngir yéen ak seen seen bàyyi may ngeen utiliser leen ñu bokk ci production bi xanaa machine sax machine loolu loolu écono ki économiste yi boroom firme yi ak ñi nga xam ne ñooñu xam nañu ko les entrepreneurs bu dee da nga yor oto boo xam ne doo ko mas a toppatoo def ko kalandoo amul réviser amul visite technique amul dara bés bu këppoo di nga xam di nga xam ne keroog ngay mujjee am ci oto bi dara mooy da ngay to lool sax da koy toppatoo boroom firme bi boroom usine yi di huiler machines yi di xool seen durée de vie di leen defaraat yooyu kay ngir ñuy gën a mën a produire mais bu dee da bàyyi noonu rek yow production bi amul dara looy teg de côté ne pour machine yi rawatina koo xam ne bakkan la muy aw fas. ñu jaay gerte gi yenn yi ñu def caaf yéey yenn yi ñu def diwlin jël ngooñ mi jaay ko yóbbu ko Dakar daldi koy jaay fas wi fii ci Bawol nag ñu bàyyi ko ci noor bi sànni ko saa bu xëyee ñu dàq ko mu daldi wëri ci àll bi nga xamante ni nii moo ko désert yam dara saxu fa lépp weex bu heure naan jotee mu ñëwaat naan bu naanee ba pare ngeen dóoraat ko mu dem ay waay waay loolu yéeme na de xoola yonent mi aleyhi salaatu salaam fii ñetti paar ngir koo xam ne dafa ñëw fas lil farisi thalathatu ashumin lil farasi sahmaan wali farisihi sahmun ñeel na ki indi fas ñetti ki génn jóge Medina ñëw ba foofu ci Banu la indaale fas ñetti paar lañ lay jox ñaar yi sa fasa moom benn bi nga moom mu ne walir li man lay lahu farasun sahmun mu ne kàntaa ki nga xam ne aji dox la moom tànkam la fi ñëwee yorul fas kooku benn paar rekk lay am mu ne wa kaanatil xaylu yawma bani qurayza sitta wa thalaathiina farasa mu ne nag keroog fas yi moo banu Qurayza sittan wa thalaathiina lañ woon trente-six fas la woon ñoo newoon ñoo participé woon ci li nga xam ne mooy siège waa banu Qurayza kon nag loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li xewoon foofu ci wàllu lool imaam ibn isxaaq ba léegi raxmatullaahi aleyhi di continuer mu ne wa ba'atha rasuulullah sallallahu alayhi zaydin ansaari axi bani abdil ashhali bi sabaaya bani qurayda ila najdin fabtaa lahum biha xaylan wa silaaxa mu ne yonent bi aleyhi daldi yónni Saad ibn Zayd nekkoon mbokk waa bani abdil ashhali min al aws ci lenn ci prisonniers yi ñu jàppoon yu jigéen yi ñu jàppoon ci waa banu qurayda yónni li Najd mu jënd leen ci li nga xam ne mooy ay fas ak li nga xam ne mooy ay armement mu ne wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qad istafa min nisaa'ihim rayhaanata bint amrin bint amr ibn xunaafa ixda nisaa'i bani amr ibn qurayza mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi tànnal boppam ci jigéen ñoo ñële ñu jàppoon ay prisonnière benn kenn ku ñuy wax rayxaana rayxaana la tuddoon di doomi amr ibn bu dee ci siiratu en tout cas version biñ ci yor ibn juna fa lañ def bu dee ci siiratu kii di al bidaaya wan nihaaya boobu tab'a biñ ci yor ibn xunaa fa la def nekkoon kenn ci jigéenu bani Amr ibn Qurayza yi ci benn ci clan wu waa banu Qurayza yi di doomi Qurayza mi nga xam ne moom lañ tudd tribu bi moom ci sëtu ñooñu muy Rayhaana boobu mu ne fa kaanat inda rasulillah xatta tuwuffiya anha wa hiya fi milki mu ne moom ndaw sii di Rayhaana milku yamin la woon mooy koo xam ne jaam bu jigéen la woon pour yonent mi aleyhi salaatu wassalaam waaye mooy ci loo xam ne moom moo ko tànnoon ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam la ne woon ba ni muy génne àddina moom aleyhi salaatu wassalaam ndaw soosu mu ngi doon dund bi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina mu bokkoon ci ñi nga xam ne mooy ci jaamam yu jigéen yi moo tax mu ne waqad kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama arada alayha al islaama famtanaat thumma aslamat ba'da dhalik mu ne a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ndaw si di rayxaana bint amr ibn junaafa wala xunaafa alquradiya ne ko ngir mu daldi koy def soxna mooy mu bokk ci soxnaam yi daldi woon koy proposer lislaam mais jamono yooyu dafa bañoon début bi da ko proposer lislaam mu dugg ci l'islam mu bañ euh, mu bañ wa qad kaanat xiina sabaaha qad taassat bil islaami wa abat illa al yahuudiya biñ koy doora jàpp mu ne qad taassat bil islaam wa abat illa al yahuudiya mu daldi bañ moom ne du dugg ci lislaam ne moom daal li muy nekk mooy religion bii nga xam ne ci la newoon muy judaïsme ci lay ne bi mu waxee lool nag bi mu bañee mu ne fa azalaha rasulullah mooy mu bàyyi ko noonu daal koy de bàyyi ko mooy mu daal di koy isole jaam la mais def ko dara mu bàyyi ko noonu mu daldi koy proposer ndax mu denc ko wa yadribu alayha alxijaab mu daldi koy mooy def ko soxnaam waaye moom mu bañ mu ne yaa rasuulallah bal tatrukani bal fii milki mu ne ko li am ba des mooy bu ma man soxlaw ma nekk li gën mooy bu ma man bàyyil ma nekk koo xam ne ab jaam laa moo ma gënal nga moom ma moo ma gënal nga def ma soxna fa huwa axafu alayya wa alayk fa tarakaha ndax loolu moo gën a woyof ci man te moo gën a woyof ci yow léegi nag bi nga xam ne kon ci la bañ moom ne moom judaïsme moo ko gënal l'islam de toute façon mu ne fa baynama huwa maa asxaabihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne benn am benn jour bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon ak saxaabaam yi mu ne id sami'a waqa na'layni na'layni xalfa ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégge ay doxi ay tànk mooy tànk nit buy dox ni muy yëngatoo ci ginnaawam mu ne leen inna hada la Sa'laba ibn Sa'ya yubashiruni bi islaami Rayhaana mu ne leen kooku di tànk ma dégg de Sa'laba ibn Sa'ya la te moom ci waa Banu Qurayza la bokkoon jóge woon te ñoom ju gaaw ne woon man duma trahir Seydina Muhammad ndax gisuma benn accord yi ñu doxoon dindiwu ko te ñun dañ ko waroon a jàppale kon nag bu ñu ko jàppalewul bu ñu jàppale noonam ci kawam man moom duma ko def sunu jóge woon moom ñaari mbokkam ya moom di waa banu saaya kenn ci ñoom nag di Sa'laba ibn saaya moom la yonent bi alayhi salaatu ne ko tànk yooyu may dégg de moom la dafa ñëw ngir di may bégal ci duggu lislaamu Rayhaana bint Amr ibn Junaafa fa jaa'ahu mu dikkal ko fa qaala yaa rasuulallah mu ñëw ne yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qad aslamat rayxaanatu fa sarrahu daalika min amriha mu daldi ñëw wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko rayxaana de daldi nay tuub ah kon noonu la xare waa Banu Qurayza daldi jeexe ak ñoom ni ñu mujje ah ñoom nag di waa Banu Qurayza ñii xare bi nii suñu boroom subhaanahu wa taala wàcc na ci aaya ci suuratul ahzaab comme ni ko tudde woon bi ñuy gis ghazwatul xandaq bi ñuy gis aay yi nga xam ne ñoo doon wax ci loolu loolu nag mu nekk ñaari aaya kese la yoo xamante ne nii moom la suñu boroom di wàcce ci suuratul ahzaab di wax xare bii di ghazwatu Bani Qurayza te xare bii nii mooy bi muy nettali ghazwatu Xandaq di al Ahzaab ci même aaya yi ci la ko boole bi loolu jeexee juste mu daal di ko ciy toppale pour wan ne ghazwatu Bani Qurayza moo tax ma ne la woon am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne ghazwatu banu qurayza bii ñoom dañoo mook mook xare eh, ahzaab dañ koy jàppe comme benn ndax ghazwatu banu qurayza mu ngi jóge ci ghazwatu li nga xamante ne mooy al ahzaab mooy cause ghazwatu banu qurayza ci xare ahzaab bi ci la ci la ci la jóge ah, aaya yooyu nag mooy aaya vingt-cinq aaya vingt-six bi ak vingt-sept ginnaaw bi nga xam ne ci la tuddee defetu dëppub waa Quraysh ak ñi nga xamante ne ñooy seen allié yi ginnaaw bi mu tuddee loolu ci la tudde ghazwatu bani Qurayza bi kon dane woon daxad a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa radda allahu alladhiina kafaruu bighayzihim lam yanaaluu xayra wa kafa allahu almu'miniina alqitaal wa kaana allahu qawiyyan aziizaa léegi nag bi mu waxee lool ci la teg ñaari aay yi nga xam ne ñooy wax ci gazwatu bani qurayza mu ne wa anzala alladhiina dhaaharuuhum min ahli alkitaabi min sayaasihim wa qadafa fi quluubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluuna wa ta'siruuna fariqan wa awrathakum ardahum wa diyaarahum wa amwaalahum wa ardan lam tata'uuhaa wa kaana Allahu ala kulli shay'in qadiira suñu boroom kon mu ne wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaydhihim lam yanaalu xayra lool mu ngi doon wax waa ahzaab coalisés yi suñu boroom daldi leen delloo daldi bi ghaydhihim ak seenu iñaan ak seenu mer Quraysh dellu Quraysh ila Makka waa Ghatafan daldi dellu Najd a ñeneen ñi daldi dellu fañ jóge waa Tihaama ak waa Banu Kinaana suñu boroom delloo leen bi ghayrihim ak seenu mer lam yanaaloo xayra dajuñu yiw te lañu bëggoon amul mu ne wa kafa allahu suñu boroom daldi fegal li nga xam ne mooy jullit ñi alqitaala mooy xeex mu ne wa kaana allahu qawiyan aziza te buur yàlla masula deñ di nekk aji kàttan waru ko am kàttan azizan koo xam ne moo noot ci nguuram léegi nag mu teg ci nettali waa banu qurayza mu wa anzala allahu wa anzala alladhina min ahli alkitaabi min sayaasihim bi loolu jeexee léegi mu daldi wàcce alladina zaharuhum gaa ya nga xam ne nag ñoo doon jàppale coalisé yii dem seen yoon ñibbi seen dëkk ya dellu akuk mer la leen taxoon a jóg amuñu ko ña leen jàppale woon te nekk ci dëkk bi di juifu banu Qurayza yi nag ba ñu paree ci loolu ñële dem lan lañ def ñu dem dugg ca seen tataya ngir mën a bunkeriser wu ndax xamoon nañ ne te seen sang bi de Sa'd Ka'b Asad waxoon na ko ki nga xamante ne nii mooy na ax Akhtab ci danger yi nga xam ne moo nekk ci jàppale leen ndax bu Quraysh ak Ghatafan deful li ñu waxoon ah jullit ñu buñ paree suñu kaw lañuy dal ñoom lool lañ xam moo tax ñu daal di yéeg ca seen tataya ca seen forteresse ya di daal di bunkeriser wu foofu ngir am jàmm waaye suñu boroom ne wa anzala alladhina zaharuhum ñoom ñooñu leen jàppale woon nag ci juifu banu Qurayza yooyu suñu boroom wàcce leen ca seen tataya min sayasihim ginnaaw bi nga xamante ni qada wa qadafa mu sànni fi qulubihim ci seen xol yi ar-ru'ba tiitaange te lool gisoon nañu seydinaa Jibril alayhi salaam loolu la waxoon te lool la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ña mu gisoon ne leen kooku du Dihiyat ibn Xalifa waaye kooku Seydina Jibril day dem ci Banu Qurayza li yaqdhifa li yuzalzila husunahum wa yaqdhifa ar-ru'ba fi qulubihim waxoon na leen ko ne leen ñooñu kooku du Seydina Dihya waaye Seydina Jibril dafa dem ci waa Banu Qurayza ngir rëngi-rëngee seen taxaya daldi sànni ci seen xol yi li nga xam ne mooy tiitaange kon suñu boroom ne waqada mu waldi leen wàcce ca seen tata yañ newoon ñu mujj ba mbir yi taree siège bi ñu daldi jël décision finalement ne o nañ leen wàcc rekk looloo fi sës looloo fi sës loolu daal rekk fi sës ñu daal di wàcc moo tax mu ne kon wa anzala alladhina zaaharuhum min sayaasihim mu wàcce leen ca seen ca tataya ginnaaw bi nga xam ne ci la siège bi mettee ci ñoom waaye ba mu leen wàccee tamit wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba mu daldi sotti ci sànni ci seen xol yi li nga xam ne mooy tiitaange ba xam nañ ne fii résister amuñu sax fitu taxaw di résister suñu boroom ne nag fariqan taqtuluuna wa ta'siruuna fariqa ma daldi def ngeen di rey ñenn ñi ci ñoom mooy ñañ reyoon ca góor ñi ci atteeb seydina Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaari radiyallahu anhum wa ta'siruna fariqa beneen mbooloo mi ngeen jàpp leen def leen ay prisonnière te moo ci jigéen ñeeg gone yeeg ñooñu ak seen doom ya suñu boroom ne ginnaaw lool wa awrasakum ardahum wa diyaarahum wa amwaalahum suñu boroom daldi leen hériteloo def ngeen donnu yeen jullit ñi def ngeen donnu yéen jullit ñi ardahum seen suuf yi di fii ñu dëkke woon ci waa Banu Qurayza ñu mujj yéen jullit ñi yéen yéen laa ko jox yéen laa ko teg seen loxo ngeen dëkke ko moom seen moomeel yi wa amwaalahum ak seen alal yi ñu fi bàyyi woon ak alal yi nga xam ne moom ngeen saisir keroog comme li nga xam ne moom la Sa'd ibn Mu'adh àtte woon suñu boroom ne loolu lépp ma daldi def ngeen hérité ko ngeen donn ko ci ñoom waaye mu ne wa ardan lam tata'uha maa ngi leen di dig beneen suuf boo xam ne ñoom xubasa yi min al ñoom ñoo ko moom di xay Xaybar suuf soo xam ne maa ngi leen koy dig fii ci Qurayza lam tata'uha tegagu ngeen fa seen tànk waaye dig naa leen ne yéen a koy moomi ëllëg mu ne wa kaana allahu te nag buur yàlla masula deñ di nekk ala kulli shay'in ci lépp loo man di dégg loo man di lépp xadiirun ku ko man la xadiiraa ku ko man la mooy ne xaybar de tegu ngeen fa tànk waaye dig naa leen te allahu laa yuxliful mi'aad te buur yàlla inna allah ah buur yàlla de laa yuxliful mi'aad doo sànk doo wuute li nga xamante ne nii mooy li mu dige moom du ko du dige dara ba pare ah léegi nag mu des la lam digoon xew mu ne naxee mbaay déedéet inna allaha la yuxliful mi'ad moo leen dig suuf soo xamante ni lool mooy xarab xaybar waaye ak yeneen suuf yi nga xam ne jamono yii bu sa ngëm yàlla dëgërul comme ña ñenn ña nga xam ne seen xal dafa amoon ak feebar doon remettre en cause la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne ontiitu mafatih ash jox nañ ma les clés de Sham di Syrie jamono jooju moo tax suñu boroom ne wa ardan ak yeneen suuf au-delà même Xaybar ardan yeneen suuf yoo xamante ne lam tata'uha yéen jullit ñi masu ngeen faa tegagu ngeen fa jamono ji seen wa kaana Allahu ala kulli shay'in qadiira ndax buur yàlla ala kulli shay'in ci lépp qadira ko man la ku am kàttanu def ko la kon loolu mooy aay yi nga xamante ne nii moo wàcc ci li nga xamante ne mooy qissatu banu la eh, am na Ah, léegi mu des kon ngir jeexal xare bi ak li jëm ci af ci xare bi ah, mu daldi des kon nettalib ki nga xamante ne nii mooy génnuk àddina seydina Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaar ginnaaw bi mu joxee àtte bi naka la génne àddina waaye balaa lool boo fàttale ko am na lu ma waxoon dinañ ci ñëw muy seydina Abu baax waa Seydina Abu Lubaaba moom de gisoon nañ ni dafa takki woon boppam ca jàkka ja ne woon ama innahu law jaa ne woon du daal deñ di nekk fii ludul ay yuhdita lillahi tawbatan nasuhan ya'rifu llahu lahu kene du deñ di yeew boppam ginnaaw ba mu demee ba wax waa banu la lam leen wax dem yeew boppam ca jàkka ja ne woon du dindi li nga xamante ne nii du tekki du deñ di yeew boppam lu dul mu daldi sellal ak tuubam ci suñu boroom ba buur yàlla daldi koy xam ci moom këne tuubam jooj sincère na ci moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba mu ko yëgee dane woon moom de bu ma dikkaloon lastaghfartu la dina ko jéggalal ñaanal ko njéggal borom bi subhaanahu wa taala waaye comme moom lool la wax ah man nag du ma nekk fa maa ana billadi utliquhu min makaanihi hatta yatuuba allahu du man maay ki koy dem di tekki lu dul buur yàlla daal koy tuu nangu tuubam daldi dogal ci moom mu tuub te mu nangu tuubam moom boroom bi loogi nag waxoon nañ imaam ibn Isxaaq ci saase dafa nettali woon nan la mujje ma ne woon lool dañuy bàyyi ba nga xamante ne nii ba mu jeex ndax ci lay gën a euh, bon loolu lañ préféré woon waaye waxoon nañ la li imaam ibn Isxaaq def tamit tudd ko foofu lu mënoon a ne la mooy loolu tamit mooy lu xellu la calam defoon daal di koy teg foofu léegi nag moom nan la mujje moom la imaam ibn Isxaaq di wax mu ne fa haddathani Yazid ibn Abdillah ibn Qusay anna tawbata abi Lubaaba nazalat ala rasulillahi min as-sahar wa huwa fi bayti ummi Salama fa qaalat ummu Salama sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam min as-sahari wa huwa yadhak qaalat fa qultu mimma tadxak ya rasulallah adxaka allahu sinnak qaala tiiba ala abi lubaaba imaam ibn isxaaq kon mu ne fa xaddatani nettali na ma yazid ibn abdillah ibn qusayd mu ne nettali na ma sama sëriñ di yazid ibn abdillah ibn qusayd këne tuubug Seydina Abu Lubaaba mu ngi wàcc ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci njël lóbb à lóbb fekk mu ngi woon néegu saydatu umm salama ne soxnaam soosule radiyallahu anha wa ardaaha mu ne moom saydatu umm salama dama dégg yonent bi aleyhi wassalaam ci njël muy reetaan nee na ma ne ko lan ngay reetaan yow ndaw yàlla li yal na buur yàlla yàgga def sa sa sa siiñ sa sa sa sa sa bëñ yi di leret di leer tey nga yàgg di muuñ yàlla na buur yàlla yàgga xewal ci sa xol bi lu tax ngay muuñ adhaka allahu sinnak lan moo tax ngay ree mu ne ko tiiba ala abi lubaaba nangu nañu tuubu abu lubaaba mi yeew boppam ndax la waxoon secret ba mu divulgué woon waa banu qurayda aliyeewam yoo yële min al nee na ma ne ko afala ubashiruhu afala ubashiruhu ya rasulallah qaala balaa in shi't nee na ma ne ko waaw kon yonent bi aleyhi salaatu salaam ndax duma dooma may ma daal di dem bégal ko wax ko xabaar bu neex bi moom Abu Lubaaba ndax mu ngi yeew boppam bopp ba léegi moom daal bu ay julleegi yooyu jotoon walla mu war a dem comme faj aajo doomu aadama rek lañ ko doon tekki après mu yeewaat boppam ñu yeewaat ko foofale mu ne ko ndax duma dem daal di koy bégal yow ci bon nouvelle bi yow ndawu yàlla li mu ne ko ah kay bu la neexee mu ne fa qaamat baabi xujratiha mu daldi di jóg taxaw ci buntu néegam fa qaalat mu ne yaa aba lubaaba abshir faqad taaba allahu aleyk ne ko yow abu lubaaba bégal ndax xamal ne yëgal ne buur yàlla nangu na li nga xamante ne nii mooy sa tuub yow aba lubaaba nee na fa saara nnaasu ilayhi li yutliqu fa qaala laa wallahi xatta yakuuna rasulullahi sallallahu alayhi wa huwa alladi yutliquni bi yadihi nee na nit ñi dégg loolu daal daw kontaan ngir bëgg koo tekki mu ne leen déedéet waat naa ci yàlla kenn ci tekki lu dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam tekkil ma boppam mu ne fa lamma marra alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaarijan ila salaati subhi atlaqa bi nga xamante ni nii nag ci la yonent bi alayhi salaam génn ngir julli ji li nga xam ne mooy fajar suba jullit suba ci la ko romb daal koy tekki moom ki nga xamante ne nii mooy Abu lu Bashir ibn Abdul Munzir alayhi ridwaanullah xadiis boobu xadiis bu mursal la imaam al-Bayhaqi na koy solo ci Dalaa'ilun Nubuwwa muy xadiis boo xam ne ak wéram des na léegi buñ ñëwee ci imaam Sa'd ibn Mu'aaz siddiqul ansaar moom waxoon nañ la ñaan nga mu ñaanoon newoon buur yàlla bañ ko jamee keroog Uhud te ñu tuddoon ko ñaanam goo gële mu ñaanoon ne buur yàlla bu dee ne dafa des xare mook waa Quraysh na ko fi baax bu dee nag déedéet na jël na def mu génn àddina ci blessé bi waaye nag bu mu ko faat lu dul mu daldi seral bëtam ci waa Banu Qurayza bi mbir yi demee nii nii yépp nag bañu ñu faagaagal waa Banu Qurayza ci àtte moom Seydina Sa'd ibn Mu'adh bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu ko laqad hakamta fiihim bi hukmillah àtte nga ci ñoom àtte bi yàlla ko nim ñëwee ci saxiix yi ak niñ ko gisa ci riwaaya min fawqi sab'i samaawaat wala arqi'a ah Seydina Sa'd ibn Mu'adh ah keroog dafa dellu bi nga xamante ne ci la lool am ñu daldi faagaagal waa Banu Qurayza bëtam daal di teey daal sedd ci li nga xam ne moo leen dal ci toroxtaange ndax liñ leen trahiroon ci la li nga xamante ne nii kon li nga xam ne noonu la ko imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi daal di nettalee mu ne fa lamman qada sha'nu bani Qurayza infajara bi Sa'd ibn Mu'az jurhu fa maata minhu shahida mu ne moom imaam ibn Isxaaq keroog bi nga xamante ne ci la mbiru waa Banu Qurayza daal di jeex ba ñu àtte leen xare ba jeex ñu àtte leen comme ni mu ko dog ñoom ni mu ko àtte woon moom Seydina Sa'd mu ne infajara ci la fullee daldi di beesaat Sa'd bi Sa'd ibn Mu'az jurhu blessure bokk mooy fi nga xam ne fala ngaañ-ngaañ bi ne woon plaie ba ba commencé woon wér daldi fuuj fuuj focci waat mu ne moom ci la génn àddina shahida nekk ki nga xam ne muy shahid moom Seydina Sa'd radiyallahu taala anhu wa ardaa keroog bi nga xamante ne ni mu génne àddina dafa newoon ci biir jàkka ji comme fi ñu ko defoon muy ci xayma boobu di xaymatu Rufayda muy xayma boobu mu doon fajaate ndaw soo sële am ay saxaaba yu newoon ci wetu xayma bi nee nañ ñu jekki-jekki am deret joo xamante ne nii mooy ci biir jàkka ji ci tànt bi fa la génne àddina bañ ko fa delloowaatee ginnaaw ba mu àttee ba pare ba ñu àtte lépp ci la góomam boobu focc ni mu foccee nag loolu la mu ngi xadiis boobu imaam al Buxaari yi daal na koy solo rahmatullaahi aley nit ñi ne waaye ñi toogoon foofu gis deret ji di di di roogalaat di génn jóge ci xayma bi di ñëw ci ñoom ñu daldi di ne ee eh, yéen nit ñi xool leen deret ji fan la jóge xool leen lii ci tànk bi la jóge de ñu daal di dem ci tànt bi ah gis ne góomba focc na ba mu génn àddina moom Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa ardaa am na nag ci beneen riwaay boo xam ne riwaaya la boo xamante ne nii fiihi da'f dafa am ak faiblesse boobu dañ ne muy sayyidatuna riwaaya hadith euh, bu jël ci sayyidatuna Aisha mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci la àttee loolu moom naa Sa'd dafa ñaanaat tollantiwaat ñaanam ngam ñaanoon ne allahumma in kunta abqayta ala nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam min harbi qurayshin shay'an fa abqini laha wa in kunta qata'ta al-harba baynahu wa baynahum faqbidni ilayk qaalat fanfajara kalma wa qad kaana bari'a hatta la yura minhu illa mithlu al-khurs wa raja'a ila qubbatihi allati duriba alayhi daraba alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne keroog bi mu àttee lool ba yooyu yépp xew dana yonent dafa ñaanaat boroomam ne allahumma ee yow sama boroom in kunta abqayta bu dee ne dese nga sa yonent bi alayhi salaatu wasalaam deseel nga ko ab xare boo xamante ne nii moog waa Quraysh bu dee xare waa Quraysh des na waay waay yàlla boo xam ne yonent bi alayhi saa salaam ma ko war a xare ñoom ñu fekk suñu xare ñoom yàlla na nga def ma fekke ko man Sa'd ibn Mu'adh waaye nag bu dee ne jeex na kon nag daal jël sama bakkan ci lañ ko yóbbu fa nga xamante ne nii mooy tànt boobu la ñu ko defaloon ci jàkka ja sayyidatu Aysha nee na fa xadarahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin wa umar biñ paree ci xare beeg yooyu mu ne sayyid yonent bi alayhi salaatu wa abu bakar ak sayyidina radiyallahu anhum daldi dem di ko seeti ci tànt boo bële léegi nag fa lañu fekk fa xadarahu di fekk ko mooy ñu ko ñoo ko assisté ci jamono ji nga xam ne ci la doon sukuraat mu ne ci la génn àddina keroog foofale ci medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne wa ana fi xujrati man maa ngi woon sama néeg man sayyidatuna Aïsha di leen xool Seydina Sa'd ibn Mu'adh foofu la génn àddina ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la góomam boobu daldi focciwaat moom radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mawwa moom nag gisoon nañ tarjamaam côté bii ku ci gën a bëgg lu gën yaatu dangay demaat nga xool tarjama seydina Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaari radiyallahu wa ardaahum kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale xare ghazwatu bani Qurayza muy xare contre les banu Qurayza léegi nag ci jataay bii di ñëw insha allah ñu war ñëw ci njàngat yi nga xam ne moom lañu waxoon ak yi ñu war a gis ci xare bi wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin